a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim. wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa saxbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu asheykhu abul maxaamidi asheykhu ahmadul xadiim alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jamci maa farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma fil muqaddima fi faslun fi dhikr <clears throat> wa in qara'ta waqta subhin basmala ashran wasaltaha bi lafdhi hawqala kharajta min kulli dhunubi ya fata ka yawmi mawlidika fima thabata wa anka yadfa'u idan rabbuna ala inayni ma sab'ina baaba mim bala yakunu adnaha judhamun ulima wa barasun ala ittifaqil ulama <coughs> kon sëriñ bi radiyallahu anhu mu ne wa in qara'ta ba léegi mu ngi lay wax ci njariñ meññeef yi nga xamante ne ñooy génnee ci ah, sikkar gi ngay sikkar Ah, <clears throat> waxoon na la ci mbir laa ilaha illa allah këdda yiñ la fi tuddaloolu lépp moom ëmb na loolu lépp muy zikru fardin muy laa ilaha illa allah muhammadun sallallahu alayhi wa mu waxoon na la lu tax <clears throat> léegi mu ne wa in qara'ta ndéem jàng nga waqta subhin mooy waxtu suba basmala nga jàng bismillaahir rahmaanir rahiim ashran fukki yoon bismillahir fukki yoon dix fois nga jokkale ko bi lafzi xawqala mooy nga boole koog laa xawla alhamdulillah wala quwwata illa billah mu ne boo defee lool lan moo lan nga ci yam mu ne xaraj te génn nga min kulli dunuubi ci bépp ca yépp bàkkaar simmeeku nga ci yaa fataa yow cam si def loolu le ka yow mi nga mel ni mujj mel ni bés bi nga xam ne mawlidika la la jure woon comme bés bi nga juddoo xam nga koy door juddu benn bàkkaar takku ko waaw amul dara lu def ba bàkkaar bi kon amagul amul bàkkaar toggaguñ ko sax jëf day door juddu mu ne nag comme kuy door juddu ngay mel boo defee loolee fii ma sabataa ci li nga xam ne sax na ñu ne ko lool kese la mu ne déedéet waan ka te wëllif la yadfa'u dina jañ idan boo defee loolu le bu keroogee rabbun borom bi nga xam ne alaa kawe na te yéegut azza wa jalla ithnayni ñaar ma boole sab'ina juróom-ñaar fukk baaban ay buntu min balaa ci ay musiba yu la naroon a dal 72 bunti musiba yu la naroon a dal yow mi def loolee dina la ko jañal dina la ko repousser dina la ko daqal yakunu dina nekk adnaaha ba ca gën a suufe ca buntu musiba yoo yële juzaamun waaw mooy ak ak ak ak ak laggo ak laag laa laago voilà <coughs> ak laago ulima goo xam ne xam nañ ko wa barasun mooy yaram wu commencé yàqu def ay piccëg yooyu nga xam ne noonu lay def di dem ba léegi ba nga mujj mujjul koo xam ne ak lag ak la ak laago da lay dugg waaw muy lepp ak li nga xamante ne feebar yooyu la di yàq yaram nga xam da ngay mujj nekk koo xam ne ak ngaana walla ak ngaana loolu laa bëggoon a juusaam mooy ak ngaana mooy ba ca gën ca bunti musiba yooyu mooy ak ngaana goo xam ne xam nañ ko barasul baras mooy bi nga xam day yàq ay ay ay picc lay muy doon waaye day commencer di yàq sa yaram bi waaw sa der bi te day mujj dem ba ci da ngay mujj nekk koo xam ne walla ak ngaana moo lay dal <clears throat> mu ne ala ittifaaqil ulamaa ci loo xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal dinañ ciy dëppoo mel ni ñu ne ko lool kese la mu ne déedéet wa ba'da dhabika yuwakkilul malik min hiini ma asbahta sab'iina malak yastaghfiruna laka lil-layli kadha haddathahu khayrul wara wa ukhidha mu ne wa ba'da za ginnaaw loolu li nga xam ne wax nañ la ko ci xas nañ la ko ci euh, wax bi ka yu wakkilu al borom bi nga xamante ne al malik muy bu bi ki moom nguur ki nga xam ne moom dongoy buur di allahumma malikal mulk muy allah azza wa jalla de dina wàcc dina jëf dina jël ah def mu takkook yow wakkee jël ay ay ay malaaka yoo xam ne daleen bi chargé jox leen mission digal leen ñuy def min xiina ma asbaxta keroog ba nga xam ne ca nga xëyét ba def loo lële sab'ina malak juróom-ñaar fukki malaaka muy 70 malaaka lu ñuy ja la la lu tax borom bi chargé leen jox leen mission ngir yow mi def loolu le yastaghfiruna lak ñu lay ñaanal jéggal yow mi nga xam ne yaa def liñ la wax léegi lil lay mooy di léegi ca jamono jam ko defee ba ca jëm ca guddi ga dañ lay dañ lay ñaanal njéggal waaw mooy ilal lay kadaanaka nii xaddasahu la nettalee lii mii ma fi wax xayrul waraa ki nga xam ne mooy gën ji mbindeef wa uxida ñu daal di koy soloo ci moom waaw ñu daal koy jële ci moom lii sëriñ bi radiyallahu anhu di wax nii al imaam tuddoon nañ ko fi Ahmad ibn Abdul Aziz boo fàttale ko <coughs> bu dee sax fàttal bu dee fàtte woo al imaam Ahmad ibn Abdul Aziz al Hilali voilà loolu waxu la dara ça ne te dit pas quelque al imaam al Hilali ah pourtant doon nañ ko fi bi Serigne bi radiyallahu anhu doon wax ca bunt ba nga xamante ne nii tanbihaatun wa tatimmaatun axrajtuha min adh-dhahabi wa ghayrihi ci yeete yoo yële ak yi nga xam ne ay mottali yoo xam ne mu ngi ko génnewoon ci az-Zahabul Ibriz ci tafsir boo bële bu al imaam al-Yadhali ak ci yeneen téere waxoon na foofale wa fi nidaami sheykhina al-Hilaali radiya anhu Allahu dhul jalaali al-ilmu ma aksaba khashiyata al-alim faman xalaa minha fa jaahilun mulim bam naan nekk na ca noseeg suñu sëriñ bal hilaali waxoon nañ na ko mooy abul abbaas ahmad ibn abdil aziz gane àddina l'an 1113 génn àddina l'an 1175 ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam muy dëppoog l'an 1701 ci atum grégoire ci la gane àddina daal di génn àddina l'an 1761 waxoon nañ la min ulama al maghribi Maroc la dëkkoon moom dafa bind téere boo xam ne lii fi sëriñ bi wax ni yépp moom tudd na ko foofale muy téere bi nga xamante ne moom abul abbas ahmad ibn abdul aziz al hilaali mu ko tuddee mooy téereem boobu nuurul basar fi sharh al mukhtasar noonu la téere ba tudd fa la lii nii sëriñ bi wax nii yépp tudd ko foofu ndax dane <clears throat> eh, ki nga xamante ne nii eh, moom moom al eh, imaam ahmad imaam ahmad ibn abdul aziz al hilaali mu ne waa ji dane eh, fekk muy muy solo ne bon wax càllale bi fi wax kii fi mu jaar ne boo demee ci kitaabul baraka lil allaama abdurrahman alxabashi mu ne foo fële wajadtu fi kitaabin ah maknuunil jawhar wa xirzul qatin wal musaafir kenn yonent bi alei saatu salaam nee na man qaala xiina yusbixu bismillahi rahmaani rahiim wala hawla wala quwwata illaa billahi al-aliyyi al-aziim ashra marratin xaraja min duruubihi ka yawmi waladathu ummuhu wa yadfa'u Allahu ta'aala anhu ithnayni wa sab'iina baaban min al-balaa adnaahaa al-juzaam wal-baras wa yuwakkilu Allahu ta'aala bihi sab'iina malakan yastaghfiruuna lahu ilaa al-layl voilà loolee noonee la ko al imaam euh, al-Hilaali yi indee mais xadiis boobu noonu càllale bi moo am problème. voilà mooy xadiisam boobu càllale bi ca càllale ba moo am problème voilà léegi am na yeneen yoo xamante ne ni euh, bon suñu waxtu jot na euh, voilà sëriñ bi radiyallahu anhu daal ciy teg bon des nañ une minute foog naa dina baax ginnaaw bi mu la waxee loolu kon mu ne wa hiya aydan baydana wal jinni sitrun kama rawa fuxulul fanni mu ne wa te gis nga basmala muy bismillahi rahmaani rahim baynanaa daa nekk suñu diggante wa baynal jinni mooy diggante ñun nit ñi ak jinne yu bon yi même jinne yu baax yi sax bu ñu ko waxee musluwaay la ci seytaane yu bon yi ci wàllu jinne yi dafa nekk ñun ñi nga xam ne ñooy way ngëm yàlla yi suñu diggante ak jinne yi sitrun boo sitrun mooy ab protection ab barrière ab baaraag bu ñuy dox suñu digganteek ñoom seen ay gi ñu naral kamaakeem ni nga xamante ne rawaa noonee la ko solo fuxuulul ulama kuyi fu ko fuxuulul fanni kuyu fànn wii nga xamante ne mooy fànnu xadiis lay wax loolu xadiis bi muy wax al imaam at-Tirmidhi bi muy jundu moo ko solo ak al imaam Ibn Maaja ñu jëlee ko Seydina Ali Ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhu boobu ci xadiis boobu Seydina Ali ne sitru ne yonent bi alayhi salaatu salaam mooy sitru ma bayna al jinni wa awraati bani aadam ida daxala ahadakum ahadahumul xalaa an yaqula bismillah mu ne li nga xam ne mooy kiiraage kiiraay kiiraay bi nekk diggante ñun jinne yi ak awraay doomu aadama yi alayhi salaam alayhi salaatu wasalaam buñ duggee ci wanag nañu wax bismillah kon mu ngi noonu la day nekk kiiraay wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa